أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم su dóoree ak ngelaw da ci ngërëmu daw bi am ri ci ngërëm ruxaa mbir mu aji nooy ay so asaabata fu mu nëmm de wa sayaatina tañ tàggatal ko saytaane yi kulla banaayin bépp tabaxaakoon tabax yu yéemu wa xawaasina ak bépp nappaakoon de wa axirna ñeneen mu xarana ñu liñ lëkkale fi la saadi ci njëy asaari de ataaw naa may su noo fam num xeen ku la so aw dugub dina jàpp bañ a jox kenn du a hisaabi aji nekk la jëndul ñu xamee ba ko yàlla maye àdduna lu jublu rek yëpp lii la bañ a fegal ne ko maye lu la neex waaw te saaral bañ a jox ko bu la neexee ndax daal sa wërsëg lu yàgg yàgg hisaab amu ci def way na la woo naka aji nekk la ñeel ko xëy naa feneen lu fun faak jegeñ o suma dina rafetal delluwaay rek o surtout dal xam dana jaam sama ayooba ayooba isma de ba mu wooyee rabbo boromam de andi ci naka man ma sonn yéen jotoon na ma saytaan saytaan bi ñu ci lor de waaw saa bi nag ma tidde yow yaa sama borom saytaan lor na ma te jotoon na ma ma tidde na tomb wéyoon na ca saaru lambiyaay buur daal ne urku bi gëddaal ci tànk fa gëddaal fa tànk ci suuf mu gëddaa rek waaw ndox daal di de ñu ne ko waaw saa bi de mu ko sërum sangu la de na ab sangu kaay baar ñu mu sa de ne ko ndox mu sedd mi na nga ko sangoo wasalaamu na suñu naan ñu ne dafa ko daara yaari yoon daal di góobu ñu yem ñu def ndox mu tàng mu ne ko sangu mu sangu mboolem feebar bu ne woon dañ ñu yem def ndox mu neex ñu ne ko naanal mu naan lépp loolu jàngoro ci baatinam daal di daal dañ booba ko yàlla delloo si mboolem la mu ñàkkoon de am naa may lawoon ngeen ko aalowo ñu ñoom ba muslim ak tam seen maa maamoon dañ ñoom doomam eddi awoon yëpp doom bu nekk dana fekk bu ñu boole wu tawal ko waaw weer waa tendrement ba waaw ba mu fees a turu weer waa euh, saa taw ko ba mu fees a xaalis ñu ne ko wokkum jàppal yaa di dëgg la xosa rahmatan bi mu yermaa la ñu naan ko ci ñun et puis tawaata dugg waa di leen baabu ñeel waram xalifa bi dem fekk yar bu ko indi wax iblis yàlla na ko bokk jàppal yaa di ci loxo lool defoon ab bumbe takkal téeméeri yaari rek daanu takk takk fabri dóoral diñ ci moom sa jabar de nga dóor ko rek noonu benn yoon loolu dana dindi ngéñ la de wala tax si tabul tañu mu jàpp téeméeri bant ci mbëñ fàlla waaw dóor ko ko benn yoon de inaana kanun wajat naaw fekk nan ko faabira nga aji nee ma baax na alhamdulilah di am ba aywa baax dina yéeme sama awa bu Ndella fan la ma ci topp ak boromam de parce que léegi baar naa jaam suñu Ibrahima Ibrahima. loolu Isaaxa ak waram kattan wala taare ak gis-xale ñu bëri kattan lañu am ci jaamu yàlla te am naana ka nun axalas naam tànn nan leen da a ci fikra daari ci tànn gaa moom fàttali ci kër gaa ak àllaaxira de way noom naka ñoom dame moom safay na aji nak lañ dañu tànn ñaan dana de ndax yaa di ngeen wa surtu doy Ismaayil a Ismaayil wal yasaan ak yasaan wa zan suuri ak borom yaar ba ñi nga xam ne yaar na téeméer yonent wa kulum sëtt ci ñoom ñi lax yaari aji nak lañ ci tànneel de wéyal bi mu tàq na na gaa ji nekk la ñu ñaar way ragal la ñu ñaar la loolu sama affaire la ko fa delluwaayee la jaaraat rek de gannaaw te àddina ak jàmmay sax bu fa taatoon di ñu bële wu ñu la bu am buntu la bu fekkee na nit ñi ñëwee ci yaa caal jàmm ca kaw gi lal seen yaa dama yi yaa caal jàmm bi fàkkeet yi ci fayte te si rek ñu daay ñu bëri woon salaa bi nag naan rek fayte mu seen xam-xam rek buñ ko mbëgg rek mu daal di teew seen kanam ak naan buñ bëgg waaye ndaw maa ngi nekk na ñoom xaasaraatu tërfi yomb may di way jàpp ay seet ci seen i gëstët asra bu ñu di maas ñoom ñëpp genn maas lañ ñu ne doom yi fanweeri at ak ñett lañ ñoom ñëpp asa di leen ñu ci doon maa ko doon mooy na leen ko de ak yow ma ñu yow ñu taalu ci lesen sa ba ci tënkal yàlla laaj leen wax ci aljanna ne ina asa na tele la ris ko maa war sa ci maa lay leen ñaan ko mun na faa dina ak jeex asa gudd na te niral na a way na mi a waaye aji nak la ñeel waaye dew na la sarra maa bi seen ci del waaye de jahanama jahanama ye soona danañu xalaf ko ko bi ka bon am na atu en lal ba dem jahanama asa mi rek bugal te soo ko ma fen ko am yi mun loxam gudd waxa saaxono ay xeeti xeet yu bokkul la de afaal de foofu ñu kuréel lañ mu xëy safara ma asumaan la yoon kuréel yi way toppe ya waaw do seen nga leen doon topp di la mara bañ yaa dugg diin ci ñoom ñoom naka ñoom saalum moori way xarab lañu safara de waaw wax ñoom way toppe wan feyit am ci la mara bañ yaa dugg diin am ci yéen xam dem ci moom jiital ngeen ko moom kéefar la maa ñu naan yéen a ci naan yoonu kéefar te du banaal xaraaru waxuwaay ba ñu naan ak ñu naan leen de moo di safara rek xaalu wax rabbana yow borom ko ñun man xam dama ci la maa ñu naan sa tëbu wa qaalu dañ wax maa lanaa ana lom nun laa naraa ba gisuñu rijaalan aw góor kunnaa nekkoon nu na'udduhum minal ci seeti moo ana gis ci ci ñu waay amma rek bilal al suurimu yadma dem ci rata quraan ñu ñoom rawati waaw ma am wax ñu ñu ci ay wax bi yeen ci dara de am baabat am jeng na ni mu jeng ko ko dum ko ko bi ni de ko jeng de waaye ñoom de xana di ci ko wax ni ko ka mara di ala ci ak ko mo gar ci ya de dama ko da ma ko ni sab di ni ka ko mu ali mari do ala ni sabara de ni sabara bande ya ñen do leeral ñu bokk di ko jëm ci sabara loolu lu tabbi ci la amul dara du jaase waxal yow Muhammad innama ana naka man munturun aji waare la ma ma mi laayi ndeer yàlla ilallah ndara yàlla alwaari du kadi kenn alqaaru kadi aji noot ay mbindeefam de rabbu samaawaati borom asamaan juróom yaar wala de suuf juróom yaar ma baynuma la nekk diggante seen alhasiisu kadi aji noot ci góoram alqafaaru kadi aji baale ka jam de qul waxal woo moom alquraan nabawun xolola asiisun kadi aji màgg man suñu yéen moo di doon wala de suñu yéen wala si xabaar bu rëy ngi yéen wan ko gannaaw de mooy alquran rek maa kaana nekkul ñu ñaanoon ñaan ñun xam-xam ndim malaayika mbooloo ma laalaa malaayika ya de mbooloom yàlla mu koy ma suñu malaayika ya xam ngeen ne man Muhammadan kese xamali wala moom dara de i yàq su mën a bëgg ñu xuloo jindi dama aadama rek kon nag su xabaar rek xam ngeen ne ma yónni de iwa naka def na woyu ilay jëm ci man ila anama ana naka man nasirun aji waaru laa mu buum guddi guddi waate kur jàngatal is xaala ba waxee rabbuka borom sa lil malaa'ikati ñaan malaaka ini naka man xaaliqun aji bind la ma basaran aadama min fi mu tukko ci ban de bëgg naa bind aadama te ci ban laa ko jëlee ila sa woytoo ndem matal na ma bindam wana faxtu sama ndawal fii ci moom min rooyu raxa sama waxama tabbi leen taji nan dig mi ngeen di wéy si jóollewal ñeel ko de gis mu digee aadama ba mu sotti yaroo sama rawa daw ci moom ta si góor almalaay katu malaaka kulu yëpp seen ak moom na mboole ñoom malaaka yëpp ñu nangu ndigalal yàlla la si jóotal istakbara rëy na mu waxtaana tam naa dama gaafirina yow ya di ñale mu bañ xaala wax yàlla yaa iblis yaa iblis yow iblis amanaaka anolu tere la an tos bi la bu la si jeetal bi naa xalaat bi jëlama dund ci adee ci kattan sama non li tax nga bañ loo xam ne maa ko bindal sama loxo ñu teral ñu ko astakbarta réelu nga am kunta am na si nga na yéen a joxoy réelu nga de bañ bi aadama bañ bi bañ ñu di ci jootal aadama ñetti na ko ci laay yi kii na ne ko lu tax loo xam ne maa ko bind sama loxo xanaa bañ naa magal li yàlla magal tey mu ne ko maama naa gàllankoor la di amatu ko li tax nga bañ a sujjóot gannaaw boo xam ne man yàlla digal naa la ko nga xam ne bañ na digalal yàlla tey mu ne ko maama naa gàllankoor sama maa saa yu bëri li tax ànd laa sujjóot kër génn na mbooloo mooy na digalal boromam waaye xam nga lu yàlla màggal génn na mbooloo itam de digal la yamu bon wi nag. xaala ne ana man xayrun maa gën minu ci aadama xalaxta ni bind nga ma min ma tukko ci safara wa xalaxta yow taga bind ko min ci ma tukko ci bande mu ne fa aadama yi ma ko sujjóotal cosaan man sama cosaan mooy safara aadama cosaan am di ban te safara gën bande ndax safara leer la bandi lëndëm te safara bu leeree xam nga fay mel ni jant ba tax na ba Iblis ne safara suuf lu leer la Adama nag ñu jóge ci ban ban lëndëm lëndëm bon moom moo gën Adama mel ni ñu jóge ci lu gën daal moo gën lu jóge ci luñ gën te yàlla moom loolu dara soxal ko bët bu set ñu gënee lu gën bu bàyyi ko ci luñ gën génn lu xees mu bàyyi ko ci lu gën de ngaan waaye luy cosaanam ndox mu neex terewul léegi ngaan waaye la rek la rek ngir lëntëm réera li ñu koy dégg waaye fekk loolu lu doon dëgg ci moom li dëgg moom mooy rëylu na añaan wedd na bu mu safara gën suuf nag foofu la juumee suuf a gën suuf safara ci kanam yu bari <clears throat> safara dafay lakk di yàq suuf moom di yéenal de soo fa bee sa jiw ji ko ci suuf dafay ëppee saxal di ko yaar muy màgg ba tey ñor nga jële ci moo tax tool yëpp ci suuf lañ koy ji safara moom ba ci fanee sa jiw nam koy def na ko fuuf lakk ñàkk la nga taxawaay suñ bindee fii njabootam yàlla lañ koo ëpp njëriñ suñ bindee fii kooku gën fa yàlla fuuf taxawaay la ñu naan doomu aadama yi ci la ñuy dund buñ dee ci la ñu leen di suul amul benn dëkk bu nekk ci biir safara fuuf ay ndàll a ngi ci ay yoon yu daw a ngi ci ay dërëm yi fi amul dëkk amul benn gàncax amul benn tool amul benn mbell bu nekk ci safara safara dafa xoyof ci gis nga jaram mënu muy def ci yërmatu yow rek mooy mu fay suuf nag moom dafa dal wegu moo tax doomu aadama yi mën a dund mooy barab jàkka ba néegam yàlla bi sax ci kaaba gi suuf la nekk waaw amul woon benn jàkk bu tegu suuf mooy kaaba ga sax doy na amul benn jàkk nag bu nekk <coughs> suuf yàlla tudd na ko lu bari ci alxuraan tuddal ko ngëneel toujours mu di wax ne nañ ko seet tuddal ko barke wa barak naa fi wax na ko ci suuf lépp wax na ci lenn xaaju suuf itam masjidil haram wal masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu mën na jëriñ lu may ba te tegoo ci suuf wala mu tegu ci lu tegu ci suuf tax na safara moom soxla na suuf te suuf suuf moom doy wari safara safara benn njëriñ rek la am ci àddina mooy ñoral aw ñam ñu lekk ak tàngal loolu rek la safara jëriñ loolu it nag handaj dañ koy tëj jéng ko wattu ah, gu nekk te di wattaliku bu baax ñam wiñ togg su kaleer a doxutoon diggante ñam wa ak safara nu muy def ban mu lakk ko rek mu jeex tax na be ñoral bi muy ñoral ñam sab moom rek la waaye di jubloom moom jubloom yàq rek la de bu kaleer a doxutoon diggante ma ñam wa daf koy lakk def ko këriñ kon kay bu bëggante dara suñ nangoon ak li wax ji wax Iblis wax ne cosaanam moo gën cosaanal Adama loolu tegtalewul mu gën Adama rek bët bu set ñu gis cosaan lu gën jur doom gën ko ñu gis cosaan luñ gën ñu jur doom gën xeefaree ji yonent yi yonent yi ji xeefari <coughs> yàlla ko neex mu gënal xaala wax yàlla nag ne ko faxru gënal mi addu ko ci aljana xëy na kana ka yow rajulun kuñ dàq nga xëy na alayka naka wàlla laana tiyam rabb sama diini laana tiyam sari yermande sama ilaa yawmal diini ba ca bés a pexe wax iblis rabbi yow borom sama fa antir ni yàlla nga yéexi ma ilaa yawmal ba ca bés ba def na dekk wax yàlla fa in naka naka yow mel mun tane naa ji nekk nga jëñ yéexe ña ilaa yawmal waxtu ba ca bés a waxtu almaalo mu bari muñ xam bu jëkk ba xaala wax iblis bëgg na sëtika léegi na ma ci teranga sa yow yàlla la waxu yannahum walaay dana ma bewal aj ma neen bëgg mu ñuy mboole ilaa baraka la lay jaam sa minum ci ñëwaal muxlasiina ñu di way gëm de xaala wax yàlla fal xaq dëgg aqulu damay wax wal xaq dëgg aqulu damay wax maa ngi wax nag lan la am la na walaay dana ma feesal jahanama jahanama min ka ci yow iblis wa mi man tabi'aka ak ña topp nañ la de minum ci ñoom doomi kul waxal ma asalukum laajuma leen alay ci jotal ak alquran min ajrin ab yool de wa ma ana déet man mina mutakallifiina ma bokk ca way toggooña ay wax du ma toggo wax ko de dañ ko wayi ci man rek ma jotal leen ko in huwa déet moom ilaa zikrun ndara waar la lil aalamiina ñeel bindeefi nit ak jinne de wala toole moom a xam ñeen a xam na ba oo saloom ba de hin ci gannaaw jamono de